ba'da a'uudu billaahi mina shaytaani rajiim innakum la daa'iqul adaabil aliim suñu boroom di wax ci laaya mi nga xam ne mooy fanweer ak juróom-ñett bi kon mu ne innakum ginnaaw bi mu waxee ñi nga xam ne mooy yéeféer yi kat ca kaw suuf ñu ngi ñëw di xuloo fii te ca kaw suuf bees leen masoon a wax kee leen ci laa ilaaha illa allah ñuy réy naan ndax dañuy bàyyi li nga xam ne moom lañu fi suñu maam yeeg suñu bàyyi bàyyee ci suñu yàlla yeeg suñu dundin weeg suñu tëralin wi laïcité bi nga xam ne moos euh, c'est des c'est des c'est des combats de longue haleine nga xam ne suñu maam yi dañ koo xare cinq bu dee ci tubaab yi ba teg ko fi xeex ak église bi lu nekk ñu def ko ba teg ko fi léegi daal ay farfoli jóge na lee ne léegi nga xam ne sax ñoom li ñuy woote boo France bu ñuy wax ñu naan dañoo bëgg wax ñoom ñoo gën seen maan yi fi newoon année soixante bii si mil neuf cent soixante bii si nga xam ne ñoom mooy muuru bariwul woon léegi nan la seen sët yi ñëwee ñoom ne léegi fokk ñuy muuru daal donc dañoo bëgg a wax ne ñoom li ñu nekk ba pare di bañ yu bari na dootuñ joxate loxo doo góor ak jigéen góor ak lewul dootuñ fi nekk di biis léegi ñoom dañoo bëgg a wax ñoo gën seen maam yi fi ne woon te jële woon leen Algérie ñu ñëw di liggéey France loolu dañoo bëgg a wax ñoo leen gën mais wax ji boo ci mooy ki tegu ci alxuraan kay moo gën ki ko jiitu woon nag loolu dafa foog ne dafa leer mu ne maam seen maam yi lee lañ doon doxal mais mbir mi du loolu mooy jël leen alxuraan xool est-ce que kan moo ci dëppoo ak alquran est-ce li seen seen sët yi di def léegi nii yéen ngeen mer ci yéen tubaab yi tubaab yi sax woo ndax ñoom duñ xool alquran waaye mu am julliti naafiq yoo xam ne dañuy xam lool ba pare. bëgg a wax ni ça c'est de l'obscurantisme c'est du fondamentalisme primaire ñii nga xamante ne ci lëndëmu euh, at yu njëkk yu mujjee lañ ñu bëgg a delloo alors que seen maam yee leen gënoon toleran mooy kuy doxe l'islam yow tolérant woo quoi kuy doxe charia yow tolérant woo mooy da ngaa nekk nit koo xam ne amoo benn yërmande yow da ngaa bëgg bëggoo nangu kenn léegi nag ñi nangu leen mooy ñi nga xam ne li yàllay xaraamal ñoom la ñuy def waaw mooy di biis di naan ay sàngara déranger wu leen même bu dee nee nañ jullit lañu waaw bu julli jotee bu ñu sax xalaatuñu ko bu ñu ñibbee ne dañuy paqueté lépp jullee doo lépp benn yoon te lool mooy sax ñi xaw a tane ak ñi nga xam ne moom jooy julli sax dadul seen mbir ñu jàpp l'islam bi def ko loo xam ne culture la mooy daal suñu aada la voilà nekk jullit man samay maama ci woon ma nekk ku ko jàppe noonu mooy yow gëmoo dara parce que loolu moom sama maam laa ci fekkoon ma ne ci bu fi sama maam newul woon du ma ci ne loolu ana yow lan defal borom bi te suñu borom waxoon na ci lan ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam innamal a'malu binniyaat jëf yépp ci yéene la tegu te yow loolu mooy sa yéene saa maam laa ci fekkoon bu doon bu saa maam woon ci leneen ma ne ci man garaawul waa jàppe ko culture loolu mooy nit ñi moom la ñuy wax rek moo tax gis nga laay yi ku nekk fa nga ne rek doy na sëkk man nga cee jàpp ngir defar bu fi nekk xool keneen waa diw di xool taabu nit ñi picc bàyyi sa bopp taab yoo xamante ne ni ñu ngi lay xaw a faagaagal di la escanté kon suñu boroom nag bi mu waxee loolu jooy ba pare nag ne loolu lañ doon wax naa ndax dinañ ko fi bàyyi ngir waxu koo xam ne sha'ir ab taaxuraankat boo xam dafa wéradi dafa dof léegi suñu boroom ne leen ah li am ba des moom de moom indiwul lu dul dëgg muy wahyu bii wa saddaqal mursalin mu daal di dëggal yonent yi nga xam ne ñoo fi jaaroon te indi woon fi tamit kalimatu laa ilaha illa allah suñu boroom nag di continuer nag bàyyi loolu nag di waxaat yéeféer yi bañ newee biir safara fëlëj ñu leen di taxawloo mu ne innakum dëgg-dëgg yéen la dha'iqul adhabil alim waat naa ne di ngeen mos al adhabi mbugal mi al alimi gu tar giñ leen doon dig muy yawmal qiyam gi ngeen ne nag fayuñ leen da ngeen xam ne tey fayuñ leen illaa lu dul maa kuntum la ngeen nekkoon ca kaw suuf taamaluuna di ko jëf ci lu bon illaa ndere ba mu des lii la yéeféryee koy mos waaye ba mu des illaa ba mu des ibadallahi jaamu yàlla yi mooy yéefér yi est-ce que du ñuy jaamu yàlla ah kay yàllaa leen bind jaamuwee ñoom nanguwuñu nekk jaamu jaamu yàlla loolu moo tax suñu borom bu naan wa ibadur rahmani mooy jaamu borom bi nga xam ne fes te la yërmande ñooñu mooy ñi nga xam ne yàllaay boroomu ñépp waaye ñoom dañoo nangu nekk ay jaamu yàlla mooy ñoom ñoom daal ma boroom borom moo ñuy wax ñuy def moo ñuy tere ñuy ba keneen koo xam ne say wax say digle say tere mooy jaarul ci suufu li borom boobu wax kenn du la déglu te kenn du la topp ak koo man di doon léegi nag ñooñu la boroom bi naan illaa ba mu des ibadallahi jaamu yàlla yi borom bi nangu def leen jaamu boppam daal di leen tëbb jegeel leen ci boppam ba pare ñoom ñu nangoo ko noonu al muxlasiina ñi nga xam ne borom bee leen sellal daal di leen sellal ci shirk ci bokkaale sellal leen ci yenn bakkaar yu bari ak rëcc-rëcc yi ñu def borom bi jéggal leen ko ulaayika mu ne gaa yoo yële lahum dina leen ñeel fii ci ci ci yawmal gi rizqun li nga xam ne mooy wërsëg maalumun bu ñu xam muy aljana léegi rizqun maalum boobu mooy lan mu ne fawaakihu mu koy leeral ay fooyteef la de ay furi yoo xam ne yu wute wahum ta ñoom na des na leen teral fii ci biir aljana fii ci yawmal qiyaam fan lañ leen di teralee mu ne fii jannaatin na'im ci ajjanaay xéewal yi ala sururin ñu nekk ci ay lal yoo xam ne yu kawe kawe yépp yu wurus mutaqaabiliina ñu ngi jàkk njàmmaarloo di waxtaan yutaafu alayhim ñuy baagante ci seen biir mooy gone yoo yëlee di leen servir bi kasin ci ay kas yoo xam ne min ma'in ci sàngara soo xam ne yu sell sell la baydaa boo xam ne nag sàngara sa dafa leer nañ weex tàll am ñu ne kaas ya moo weex tàll lazzatin daal di neex li bii na ñeel ña nga xamante ne ñoo koy naan de laa fiha xawlun gis nga nag mu ne sàngara soosu nag amul loo xam ne danga koy naan mu lay indil méttitu biir lool mooy xawlu am ñu ne mooy li nga xam ne da lay indil mottitu bépp bopp am ñu ne mooy li nga xam ne da koy naan yëg genn wextan boo xam ne mooy nekk ci biir mu ne loolu amuju de wala di mooy di gis ay biddiw bëccëg mooy seen bopp yi daal di tourner seen xel yi daal di tourner déedéet lool amu ci de du leen dal waaye wa indahum ta dina leen ñeel ñoom ñëla ca biir àjjana qaasiraatu tarfi ñoo xam ne seenu ñoom dañoo gàttañ lu dañoo gàttal seen bët yi seen seen xef yi muy jigéen yoo yële ayn nga xam ne seen bët yi dafa yaatu la cay weex weex tàll la cay ñuul ñuul kukku mooy mooy xuurun ayn yi dinañ fa am ay soxna yoo xam ne noonu la ñu mel nga xam ne seenu dañoo sadd comme ni ko gisoon ci saar bi ñu génnoon seen ñoom dañoo gàttañ se dañoo gàttal seen xef yi duñu xool lu dul ci leen borom bi tabaaraka wa taala booleel mu ne ka annahunna boo leen gisee xuurun ayn yooyelee baydun boo leen gisee dañoo mel ni ñoom baydun ay nen yoo xam ne mag maknun yoo xam ne dañ leen a garder bu baax dara dara laalu ko loo xam ne kenn masu koo laal ñu nekk ci li nga xam ne ak pell ak li nga xamante ne nii mooy ak taaru boo xam ne kenn masu leen a cof kenn bët masu leen a gis de te masuñ leen a laal ka fa aqbala biñ ñëwee noonu ci xéewal yooyu le nag waa aljana ñii fa aqbala ba'duhum ñenn ñi daal di dëgmal ci ñeneen ñi ala ba'din ci ñeneen ñi yatasaaluna ñuy waxtaan nag wam nga yatasaaluna di xuloo ku nekk di giñal sa moroom naan yow la yow nii la kii naan ko mukk du man bu ma fontoo ñii nag moom di waxtaan ci waxtaan woo xam ne wu neex ta dal na ñuy laajante qaala kenn wax qaa'ilun aji laaj kenn aji wax wax ci ñoom minhum ci ñoom innii ne wan di kaana lii qarin am na koo xam ne moom laa doon àndal am na koo xam ne daal fu nekk laa doon àndal yaqulu mu ma doon wax naan ma a innaka la minal musaddiqiina waaye da ngaa bokkal ci ñi nga xam ne baadu kooku lan la ma wax bañ ca kaw suuf dangaa bokku ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne ay après bu ñu dundee dañuy bu ñu deewee dañuy dekk yow dangaa bokk ci ñuy dëggal loolu a in ayda ndax ñun bu ñu faatoo wa kunna nekk ñoo xam ne suuf lañu wa idama ak li nga xamante ne ay yax yu fënax fa inna la madinuna ndax ñun dinañ ñu dekkil ba ñuy fay li nga dinañ ñu dekkil la madinuna dinañ ñu fay li nga xam ne moom lañ doon jëf fii kon yow mal fii ci kaw suuf jàpp nga ne loolu am na mbaa du yow dangaa bokk ñu ñu gël ñoolu mooy ñoolu am saalu kan ki nga xam ne mooy voilà ñooñu mooy kon misaalam képp koo xam ne rek yow bi ñu fi nee da amoon koo xam ne nag doon ànd ak moom ci kii mu nekk nag ab yéeféer doo xam ne gëmul waaye daan la waaye yow yii xam nga ne bon même dee dafa juddu nekk mooy ay parents nekk jullit waaye gëmu ci dara naan sax àndandoo boo xam ne jullit la naan ko moo yow jàpp nga ne lii ñuy wax non man gëmu ko quoi yii c'est que pour pour pour pour dalaloon seen xel ndax dañoo ñàkkoon kon nag mooy mbir mi lii la suñu borom nag bu ñu fa nee di laajante noonu naan waa ana sama waa jooju qaala am ku leen woo ñu dégg ak kàddu ne leen hal antum muttali'un ne leen ndax du ngeen yëpp ngeen xool bu baax siggi leen ngeen xool fattala bu ko defee waajay laaj naan man de am na ku ma doon lëkkaaleel ku ma doon àndal koo xam ne lii la ma doon wax fattala mu daal di yëddu daal di daal di sikkam ngi daal di kii xool yëddu faraahu mooy da leen bi mu leen borom bi waxee lool da leen wuññil ñu gis biir safara fa tola waa ji xool bu baax daal di yëddu xool faraahu gis waaja mu doon laaj fii sawaa'il jahim ca biir bëgg ca digg safara muy tëmb foofale xaala waa ji ne laa ilaha illa allah maa ngi wàcc sama borom in kitta la turdin tuutee des wallahi tuutee des rek la turdin yow mii nga alak ma daal di may yoo daal di may sànq ba ma bokk kon yow ndeke fii nga mujje yaa ngi ci biir safara tuutee des ma toppoon la walaw laa ni'matu rabbi bu dul woon sama xéewalu borom gi nga xam ne moom la ma defal du ma ci lenn ma nekk jullit ba pare sax ci faatu ci a ah, illaa bu dul woon loolu de la kuntu konoon te kon wat naa ne doon naa bokku day minal muhdarina ci ñi nga xam ne ñooy teew biir safara de kon ñu yem noonu wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in